fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wal xamsiin wa anhu radiyallaahu anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam sab'atun yudhilluhumu allahu fi dhillihi yawma laa dhilla illaa dhilluhu imaamun aadil wa shaabun nasha'a fi cibaadatillahi wa shaabun nasha'a fi cibaadatillahi ta'aalaa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bilmasaajid ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه wa rajulun dakara allaha xaaliyan fa faadat aynaahu muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafid an-Nawawi rahimahullah mu ngi indil beneen xadis ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bi ñu génn ci garabu nit ñu sell ñu nekk di garabu fadlul bukaa gëneelu jooy min xashyati llahi ta'ala wa shawqan ilayhi jooy ngëneelu jooy ndax ragal yàlla ak xemmem ak taruk sopp borom bi tabaaraka wa waral jooy yooye ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nag xadiis numéro 448 bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne woon yeneen tibalay saar saam neena laa yaliju nnaara rajulun baka min xashyati llahi hatta ya'uda al fi ad-dar'a day nag ñu war jël xadiis bi ci tegu nga xam ne ci moom la ko imaam jële ba léegi muy al imaam Abu Hurayra moo tax mu ne muy kon xadis numéro quatre cent quarante-neuf mu ne wa a mu ne wa anhu xadis bi mu ngi koy jële ba léegi ci kim jëloon xadis bi weesu di Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah a ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na sab'atun xadis bi gisoon nañu sab'atun juróom-ñaar ngi yudilluhum allahu borom bi dina leen keral fi zillihi ca keram nga yawma bés ba nga xam ne la zilla amut ker illaa zilluhu lul keram ki ci njëkk mu ne imaamun aadil imaam boo xam ne dafa jub njiit boo xam ne dafa jub wa shaabun ñaareel bi wa shaabun nasha'a fi ibaadatillahi ta'ala ak gone goo xamante ne nii ndaw loo xamante ne nii dafa màgge yaroo continuer sax lépp fi ibaadatillah ci li nga xamante ne nii mooy ci jaamu yàlla mu kawe mi te yéegut moom foywul ndawam ñetteel bi mu ne war a rajulun ak góor goo xam ne waxoon nañ la nag góor ak bii nii bu dee ci euh, côté jàkka ji day dox góor la voilà <laughs> voilà parce que <laughs> ñoom dem jàkka ci jigéen yonent bi alei salaam euh, li nga xamante ni euh, loolu la jàngale woon mooy jigéen ñi moom julli ci seen kër yi moo gën seen néeg yi ko jullee ci jàkka yi kon wa ak góor goo xam ne qalbuhu xolam mu'allaqun bil masajidi dafa taqaloog taqoog jàkka yi mel ni lu ñu fa lonk saa bu ko génnee day mel ni mu nga fa xelam lépp léppam mu fay nekk ca jàkka ja ngir taxawal la nga xam ne moom la borom bi taxaw digle ñu taxawal ko koo koy ñetteel mu ne ñeenteel wa rajulaani ñaari góor yoo xamante ni tahaabaa góor ak jigéen a ci yam dañoo soppante fillaahi ci yàlla ijtamaa alayhi ci lañu dajaloowe wa tafarraqa alayhi ci lañu tàqaloowe juróomeel mu ne wa rajulun ak góor goo xamante ne ni da'athum ra'atun zaatu mansibin wa jamaal góor goo xamante ne daa am benn jigéen bu ko woo ci boppam ngir def ak moom njaaloo ngir séq ak moom lu ñaaw mu nekk nag jigéen goo xamante ne boroom sharaf la boroom honneur la boroom honneur la waaye boroom alal la wa jamaal ak boroom taar ah ba mu ko woowee ci boppam ne ko bienvenue fa qaala mu ne inni man nag axaafu allah damaa ragal yàlla wax nañ la loolu damit côté jigéen bi da ciy dox mu ne wa rajulun juróom benneel ak góor goo xam ne tasaddaqa waaw dafa saraxe bi sadaqatin cib sarax fa axfaaha mu nëbb ko xatta ba ni nga xam ne laa ta'lama xamut shimaluhu ndejooram maa la nga xam ne tunfiqu saraxe na ko génn na ko dépensé ko yaminuhu ndoxo ndejooram mu nekk mujj nag wa rajulun ak góor goo xam ne zakarallaha dafa tudd yàlla xaaliyan wiit foo xam ne kenn new fa cinéma wut de <laughs> wanewu wut waaw nekkul li ko nit ñi gis a tax muy muy muy bënn bët yi di jooy jooylu déedéet <laughs> xaaliyan mu wiit waaw mu tudd mu mu daal di fàttaliku yàlla dakarallahu xaaliyan fa faadat aynaa ay li nga xam ne mooy ay rongoñam daal di bëbb kay ah mu di sotteeku di jooy ndax ragal yàlla xadiis bi mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al muslim rahmatullah alayhima soloo nañu ko nañ naan la xadiis bi comme niñ la waxe sànq yaa vay gisoon nañu ko yoon nañ ko xadis numéro trois cent euh, soixante seize ci lañ ko gise woon mu nekkoon ci baabu fadlil hubbi fillahi ta'ala wal hassi alayhi wa i'lami ar-rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madha yaqulu lahu idha a'lama muy chapitre numéro quarante six ci lañ gisoon xadis bi di trois cent euh, soixante seize euh, kon moo tax it yaa fay lépp loo xamante ne moom lañ fi war a waxta gisoon nañ ko foofu te fii lëkkaaleem ak bunt bi mooy li ma mujjee wax na wa rajulun ak góor goo xamante ne zakara allaha xaaliya dafa tudd yàlla foo xam ne dafa wi fa faabat mu daal di bëbb daal di di sotteeku rongoñ ay na ñaari rongoñ bëti eh, rongoñam yooyu sotteeku loolu di wax ci ngëneelu kon jooy min xashiyatillah kon mu ngi noone al imaam al xaafiz an xadiis bii nii eh, gisoon nañ ko foofu trois cent soixante-seize dinañ ko gisaat gis nañ ko fii nañ ko gisaat fi muy mujjee ñëwaat dina ñëwaat muy six cent cinquante-neuf ci kitaabu Riyaad bi insha allahu taala al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala moo de xadis numéro quatre cent cinquante ñeenti téeméer ak juróom fukk mu ne wa an Abdillahi ibn Shikhkhir radiyallahu wa an Abdillahi ibn Shikhkhir radiyallahu anhu annahu qaala ataytu rasula allahi sala allahu alayhi wasallama wa huwa yusalli wa li jawfihi asiirun ka asiiri almirjali min albukaa xadiisun saxiix rawaahu abu daawuda wattirmidiyu fi shamaa'il bi isnaadin saxiix kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu taala mu ngi indil xadis numéro quatre cent cinquante mu ne woon Abdullah ibn Shikhir mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne turam moo doon Abdullah ibn Shikhir radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne nee na ataytu damaa dikkal rasulallahi ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam ah keroog bi nga xamante ne nii nag ci laa ko dikkal eh, eh, wa huwa yusalli fekk xaalam dafa newoon koo xam ne da doon julli moom yonent bi sallallahu alayhi wa waaye wali jaw fii dënnam ba waaw te dënnam ba asirun mu ngi koy génn benn kaddu benn baat benn bruit ka asiril mirjali minal buka comme gis nga cin woo xamante ne nii day bax bux bux yëngu-yëngu ga muy def bruit boo bële ngay dégg cin luy bax dënn yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la doon def minal bukaa i ci jooy moo da doon julli kon taxaw moom alayhi salaatu wassalaam di julli di jooy allah mu ne xadiis bi xadiisun xadiis la boo xamante ne nii saxiixun bu wér la ah ki nga xam ne nag moom moo ko soloo mu ne rawaahu soloo na ko abu daawuda muy al imaamu abu daawuda sulaymaan ibn ibn al ash'ath as-sijistaaniyu rahimahullahu taala léegi mu ne wa tirmidiyu ak al imaam at-tirmidi waaye fi shamaa'il ci téereem boobu ash-shamaa'il te la ko al imaamu tirmidiyu rahimahullah daldi soloobe bi isnaadin mu ne nag ci càll la boo xamante ne nii moom daa nekk saxiix bu wér la kon nag mu ngi noonee eh, noonee la ko al imaam at-Tirmidhi eh, an-Nawawi ëdde kon wax na la ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo muy al imaamu eh, Abu Dawud al imaam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala léegi mooy est laaj bu njëkk ñoom kesee ko solo ñu la la déedéet hmm? li nga xamante ne al imaamu Ahmad solo na al imaamu an-Nasaa'i rahmatullah al-jamii waaye noonu tamit eh, al imaamu Ibn Khuzayma solo na al imaam al-Haakim daal dinañu koy wéral walillahi alhamdu wal minna kaanta al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ci kitaabu as tafri'u abwaabi ar-rukuu'i was-sujuud baabun al-bukaa'u fi s-salaat voilà foofee la ko indi mu ne haddathanii Abdurrahmaan ibn Muhammad ibn Sallaam mu ne ki ñu nettali mooy suñu xajma nettali man dong ama Abu Daawuud mooy sama sëriñ Abdurrahmaan ibn Muhammad ibn Sallaam mooy ibn Sallaam ibn Naasih al-Baghdaadiyu at-Tarsuusiyu at-Tarsu at-Tarsuusiyu Abul Qaasim rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Yaziid mu ne yaay ibn Haaruun mu ngi ci jublu muy Yaziid ibn Haaruun ibn Zaadi Abu Xaalid ñii ne Buxaari asl la fa la cosaanoo woon ñii ne déedéet al-Waasitiyu hmm, rahimahullahu ta'aala qaala mu ne axbaranaa Hammaad mu ne yaani ibn Salama mu nekk ñu xabaare mooy Hammaad di Hammaad ibn Salama ibn Diinaar al-Basri Abu Salama rahimahullahu taala an sabitin moo ko jële ci sabit de sabit ibn aslam al-bunani abu muhammad al-basri rahimahullah an mutarrif moo ko jële ci mutarrif ibn abdillah an abihi mu jële ko ci baayam baayam mooy mutarrif baayam mooy abdullah ibn shikhir ibn awf ibn ka'b ibn waqdan ah, nga xam ne moom al-amiri al-basri saxaaba la woon saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk ci ñi nga xam ne min maslamatil fathi loolu la al imaam al haafiz ibn hajar wax ci taqrib at-tahzim mu ne saxaabi la min maslamatil fathi mu ngi tuub jamonoy fathu makka alayhi moom kii nga xam ne mooy sayyidina abdallah ibn shakhir ibn awf ibn ka'b radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa fi sadrihi aziirun ka aziiri raha fii ka aziiri raha imaamu Tirmidi moo indi ka aziiri mirjal aziirun ka aziiri mirjal min al-bukaa aziiri raha mooy yi nga xam ne moom la ñuy dëbbe waaw xam nga arab yi liñ doon dëbbe lañ doon eh, teg eh, noyaux yi saalu tàndarma yi ah, lañ doon teg. koo xam ne fa lañ ko doon dëbb ba mu bari ñu jël benn gëléem takk ko ci teg ci xeer wu diis woo xam ne moom lay wër di ko yëngal muy muy muy muy dëbb mbir yi gis nga noonu nga xam ne noonu bruit ba muy def nag loolu la naan noonee la xolu yonent bi dënn yonent bi alayhi salaam doon def minal bukaa ndax jooy yam newe woon moom sallallahu alayhi wa sallam te mu nga doon julli voilà kon hadis baa ngi noonu imaamul Nawawi at-Tirmidhi mu ngi koy indi ci rahmatullah ala aljami kon xadis baa ngi noonu xadis bii nag kon lëkkaaleem suñu bunt bi li ñuy gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni nga xamante ne ni noonee la dënn bi meloon mooy ragaluk yàllam di tegtal fa nga xam ne fa la àggoon ci ragal yàlla tabaraka wa taala ba ni nga xamante ne bu taxawee bayna yaday rabbi yusalli saxaaba bii fekk ko muy julli dënn bi mel ni euh, bruit ba cay jóge comme euh, cin buy bax ni nga xam ne noon ndax ragal yàllaam gu mat sëkk moom alayhi salaatu wassalaam allahu akbar kon nag loolu euh, ba pare di jooy ci li nga xamante ne hmm, mooy ci biir julli ji comme li nga xamante ne yeneeni xadis gisoon nañ xadis biñ génnoon bi passé nga xamante ne nii moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon jooy bi mu déggee alquraan bi mu ko waxee laa naa <clears throat> kii Ibn Mas'ud mu daal di koy jàngal muy jooy waaye hadis bii day wane nekkoon kon jooy ci julli dara la yàqul waaw nekkul loo xam ne dañ koo yàq am na nag ci boroom xam-xamu fiq yi ñu naan ñii ñii ne dañ koo sit ñii ne bu dee ne eh, ngir ragal yàlla la dara newu ci ñii naan bu dee ne ay xaraf génn na ci. bu ci xaraf génnee lay waaye bu ci xaraf génnul day yàqu ab ji ñoom ñu ne mais xaraf génn ci ñàkk ci génn ci yam dara la yàqul te loolu mooy li gën a dëgër insha allah waaw te Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalibi hmm, moom tam solo na xadiis bu mel nii comme ni ko al imaam ibn Hibbaan daal di solowee rahimahullah keroog ci ghazwatu mooy nettali xare Badar bi Seydina Ali ne ma kaana fiina farisun yawma badrin ghayru al-miqdaadi ibnul aswad walaqad ra'aytunaa wa maa fiinaa qaa'imun illaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam tahta shajaratin yusalli wa yabkii hattaa asbaha voilà Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne nekkul woon ci suñ biir keroog xare Badar ku yor fas ku waroon fas ku dul al-Miqdaad ibnul Aswad radiyallahu anhu mu ne te gisoon nañ ñun gisoon nañ suñu bopp te nekkul woon ci ñun saxaaba ya benn ca guddi ku taxaw amul kenn ci ngeen ku taxawoon doon naafila di julli ku dul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu nga taxawoon guddi gi yëpp di julli ci suufu benn garab di julli wa yab kii di jooy xatta asbaha ni muy xëy kon loolu jooy ci biir julli loolu yàqu dara àggul sax kuñ koy sibee loolu bal gëneel la voilà loolu moom mooy li nga xam ne mooy mooy mooy liy dëgg ngëneel la te lu rëy la ci ka nga xam ne da koo def ngir ragal yàlla voilà comme ñii nga xam ne yonent bi alayhi salaam noonu la def te du doon julli waaw kii nee na damaa ñëw dënn bi di moom moom fi mu nekk xam nga du ñëw ñuuxu yonent bi alayhi salaam Seydina Abdallah ibn Shakhir pourtant na bu ma ñëwee fekk ko mu taxaw di julli dënn bi dama dégg dënn bi ni mu doon yëngoo mel ni cin luy bax bu yëngu ndax jooy waaw loolu man nga ne amul amul amul amul amul amul voix amul amul baat bu amuloon baat mooy riir moomu noonu lan la. waa moo tax loolu lépp dañ koy jëlee ne bu amee voix c'est la même chose voilà <laughs> waaw ñenn ñi ne moom bu dee voix la boo xam ne xaraf la daa lu ñu xam la boobu la yàq waaye bu dee lu ñu xam mu loolu garaawul waaye loolu lépp daal wax nañ la insha allah li nga xam ne moom lañ gis ne mooy li a dëgër mooy loolu lépp daraa ci newul voilà bu dee nit kuy jooy ndax ragal yàlla ci biir julleem ci taxaw gu muy taxaw di julli loolu noonu bal fadila la ngëneel la gu màgg kon nag mu ngi noonu la waaw kon lii lu ama am solo la suñu lëkkaaleeg bunt bi nga gis kon yeneen bi alayhi salaam ci boppam waaw ginnaaw bu mu Ibn Mas'ud bi nga xam ne daa sag sag mu jàng ci moom alquran muy jàng ci moom alquran muy jooy boobu dañ ko ko doon jàngal muy dégg waaye moom ci boppam taxaw na di julli di ko jàngal boppam di jooy ñu dégg dënn bi ndax dënn bi ni nga xamante ne ragalu yàllaam bu mat sëkk waaw riir mi nga xam ne noonu lay def ndax ragal boroomam tabaraka wa taala ak li nga xamante ne nii mooy eh, ndax ay jooy yi nga xam ne loolu la ne woon kon est ce woon ci baabu fadlil bukaa min xashyatillah wallah kon bunta ngoo eh, ngëneelu di jooy ngir ragal yàlla waral jooy yooyu la al imaam al haafiz nawawi